laal ma sama sama ci tuddu duru wa amani la ilaha illa allah wa la ilaha illa allah wa la ilaha illa allah ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhal mudaththir kun jógal fa anzir tawaafeel wéyu a wax ci alquran gannaaw iqra iqra laa nga wax ni fa ne jàngal waxu keneen na wax de jëm ci yàlla saaru ñaareel yi nag ci lañ toppante ne na wax de jëm ci ndigale boobu loo xam ne xamal nga xamagutoon la fekk bokkutoon ci kàttan daal yoo xam ne saxal ci li nga nekk la fekk woon fii moom ah defal li nga defagutoon la suñ jógal ba am jot sa dafa rek boobu yoroon ko waaye la dugg yàlla sant ko ne na jóg waat nit ñi de xaw leen ñu jëm ci yàlla jëm yàlla ndax ñu ci sa farat wala ba sa borom sa fas sa biir màggal ko dana la màggal sa bopp sa borom pour nga mun ñu fàttal ko bokkaale aussi rafetal maanaam sa bopp tamit laabal ko te laabalal say maanaam wële ca bële di jaay yéegu dañ daa ku këleel ci maanaam ku nekk dafay dem maanaam ba mu gudd di wax ci suuf di ko toog di ko di wax ci kële bi bu ko def rek leneen li ci wu ñu déglu la yeneen ci moom ñu ne ko dawal. mu ne laa ko fay mënaaw mu daal di doon mënaanam waaye xam nga ko ci biir pexe ba. li ci pexe bu gën a rafetal ñu toppandoo ko ba léegi loolu ñuy def yàlla ne ko laa doon fay mënaanam te màggalal ko borom. mënaan yi muy toll mu laabal ko ci sobe wala ci xaabu gën naa yaaloolu de nit ki am na ay mënaan yu bëri mënaanam xoolu yàlla yaqiin malaanam gëm yàlla malaanam bëgg yàlla malaanam xeet yi digganteem ak yàlla malaanam topp jullit yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam malaanam jéggalu nekk jullit malaan yooyu yëpp na nga leen laaba ci sobete mooy lépp nañ doo gis ci alxuraan baatam aslamtu mukk mu jëm ci kuma yàlla aslamtu lillahi rabbil alamin ibrahim dañ ko ne aslim mu ne lan aslamtu rabbil alamin doonam jébbalu ñu ñaan sa borom te na nga laabal sa maanam gëm yàlla pour sàkkat yàlla bokkaale laabal sa maanam yaqin laabal sa maanam sopp yàlla rek wari ci sa xërëm balaa góob togg ko rek seen yëngu ñu màkk di jaamu yow nañ ko togg rek maanaam faxal ci tolloo ne moom naka juddu xërëm la gën a bari jaati na waaye tong bi nga tong xërëm soxti la wala tam ñun bu xëyee nga soxti lu ngir moom ngir moom dana bëri lu bu may nit ñu tuuti ngir dëgg mu maye lu bëri mooy mbir yoo xam ne soo bëggee ñaari nit ñooñu dara ko ko ñu mel ni moom la ñu bëri. ci biir bi ci biir yeneen ci. am na yeneen ci moom moo amul ci mi ngi war a te gis ko ba dëgg yàlla boo xam ko bindee. kenn bindee ñëpp bindee fu nekk. dem beneen ci boo xam ne. dara ko ñu ngi Ibrahim ma ma nga ma nga ñaan ko bu ko rek déglu ndigal te war ñëpp di àndoo duñ ko ne wala war ñëpp dëkk daal di teew kër ga ñu ànd ak. parce que war di tëbë yow ma itam def ak keroog yow ñu defee ak yéen bu daal di jafewal te fi ñu koy wér ñaar waaye yéen a ngi fi lu may jàppalee bés bëccëg boo xam ne lu jafe lay doon suñuy doole te lu jafe lu ci moom la saafir la gis ngeen yàlla dañuy doole ak xam-xam te dundee fi bëriñ ko la gàññ te am doole ci biir ci morfo gërëm rek mooy bët bi ñu la wax lool ci wut ay nit dundee di bëri ak li ñuy wax di bés bu yàlla bëggee ji alaabi yow daanam jaamam lay digal rek ñu ne ëpp ñu ne ñu ne fa leer ëpp rek ñëpp dee andoo bés bu yàlla bu te moomu nag ba ñëpp dee ñu wala di ko ñëpp dekki bésam yow doo xam ne bés bu jaxee doon te yéefare te du jàppal ci ñoom rek seen yow man xalaat ku wàllu gan donc la ko ci wàllu ni mu farata dafa déglu yonent bi mu jàng alxuraan mu daal di jàng jëm ci jëm yàlla mu ne wax bii ma dégg ci Muhammad su waxu nit di waxu jinne waxu yàlla ñu dégg rek la mën a doon wax bi am na ay ren ci suuf te am nañ tam ak taar ak meñ la te wax bii ma dégg mooy féete kaw waaye duñ ko féete kaw bukk daal di bëgg a gëm su ko defee ba mu defee loolu ñu dogul bañ la xëy na ñoom ñu dogul jotaay ak ñoom dogul ci rek ñu dafay dafay jébbal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. projet na wali jàng na su wali jàngee projet bi yëpp dana jàng Abu man maa doon koy tegal de daal di ñëw ko dégg nga ne projet bi mu ne lan. mu ne ñoom ñëpp ñu ngi leen di defee xaaral yi Muhammad mu ne Muhammad miskin lu mu am dama ñu ko xaaral xaaral ñu ko moom mu tuut li am daal mooy dégg naa ci moom wax joo xam ne du waxi nit du waxi jinne yow du way mukk doo rajas doo ajas maa ci daqa way du waxi mu xaaral du waxi ci jinne du ne ko Muhammad dafa ko mu ne ko Muhammad ñëpp ñëw ñu ne ñu wax si naar te mu ne yàlla ko yónni ci digg am nañu bu kee mosul nga nekk lu yem fenn muy bañ a feneen bañ a feneen ñu ne nii pour que ñoom du feneen mukk yàlla ñu ne nii moo mat du fen mu ne ko dina ko jàpp mu ne ko mu mat dina jàpp ko bu xaaral la mu ne ko mu mat du lu wax du bu xaaral ñun yëpp maa leen ko gën a xam dara ñun yëpp ñu ci dara ñu ne ko léegi nag waxal jënd ko ñu fàtte nga doon doon dootuñu mën wala nga def ko ànd ak ñun mu ne su ma ko defee lu may lay Abou Dia ko jox ma téeméeri rek la nga wax nga am ci bàqaat man maa ko fukki jërëm te ñu xam ñu ci teefaram ko jox la jërëm ñoom xale bi ñu defar la rek yoo xam ne dafay jeexital di tasaare nit ak ci boppam rek waaye. ci dara bi yow Ndeye Ba ci kilifaam gannaaw ñu xamee dëgg moom dee wax ne bari nañu na man yàlla waroon xalaatu ak sama bind waaye itam mbir mi mën a ji yéen bari naa koo xam ne man yàlla maa ko bind te kenn bind loolu ma wala man xalaatu ak sama bind waaye itam li a ji yéen ci xaral ak am njaboot bindoon mu judd amut tuut gannaaw la ma jox xaaral bi di wala bari nañu bari na man xalaatu sama bind. wax yi leen ñu ñëwaat ñu ko jamono ñoo xam ne bind naa ko ñëpp ci ko jox ko xarala ci doom waaye jox ko daraja ñu di ko wax wax yi la ñu am mooy ko jamonoom léegi nag mooy wàllu mu xarala léegi ñu taw waa aw ba dina weddi wàcc naa moom de wa jaam sama def loolu ñu ne ko maaral ci man de woon bi ay yaa yàlla jox ko xaral joo xam ne du amoon na juróom benn junni junni wala juróom-ñeenti junne junne bi doole ak juróom-ñeenti junne ci misaal yi na fukki jaam ak juróom-ñett yoo xam ne ku ci nekk rafetuma leen dimbale euh, mu di ko yaxanteel yow te di ci kanam moo ko moom mu am ci doomu góor fukk fukki doomu góor yoo xam ne yëpp moo leen di saa yu ñëwee ci la ko fukki doomu ñett rek ci jégalu ñu tënk yëpp ñu yëfal leen naka moom. jaamu dama leen lool ñor ko maa leen dig ñun lool ngir yaa ngi yaa yow bàyyi naa doom yu góor yi fukk te woo tamit loolu teew ko moom ma may ko fukki doom yu góor yoo xam ne bu jëkkee ñu jëkkee ko. wa maa ci sama tàllal lool ñor ko ci ab dund ak fan ak doom tamit daan ak tàllal ma yaaral ko jox ko dund bi yaa jox ko fan yu gudd jox ko doom yu bëri. su ma def maa topp muy yaakaar am ajira bu ma dolliwaat ko gannaaw ba ni muy yaakaar ni man yàlla dinaa ko dolli. tallaa dolli ji ma ko de ba tallaa wàcce rek yi ñu nekk butu doole fii ci wërsëgam. bët bu fexe la mu dollee ko mu dollee ko rek ba mu wuri ak nit ki na. ñu newee na ko moom saa ne kon nag am nañu dem di aji dëng am nañu dem di aji dëngam te de ah naa jaaxal waaw moom rek. kon xam na maa topp ko. te moo gën aw dënnu te aw gën wacca safara rek yàlla na ne walit moom danaa ko yëngu ci aw gën mu nekk ci jaanam rek aw gën la woo ne dañu safara la moo gën a tàng safara suñ ko nee yéeg mu talalee loxoom bëgg a teg ca doñ loxo ba tey ba ca saxu ba waa ngi tàngaayu doñ wa de te dana ca yéeg su tax yàlla fekk ko mbugal mu ci moomu nag inna woo nag moom foog kala xalam mu ci lu muy wax ci alquran ba mu xamee ne alquran dëgg la ba mu weddiloo ko mu bëgg a weddi moom moo alamal boppam mais lan lay wax mbiram yonent bi waxat dara dogal mbiram boppam mu dogalal boppam la ko neex qutila rabbihi kayfa qaddara naka mu dogal mbiram boppam de dogal mbiram boppam summa nazara topp mu seet ci xar kanam ñi def xar kanam ñi def ña la nga xam ne moom lañ koy ayibale soppe yonent bi ëllëg summa abasa topp mu ñëkkal kanam mu ñëkkal kanam wa basaratam doon na ñëkkal kanam ima ak bara topp mu gëdd wani gëm wa fat bara tam doynu bañ a topp yonent ba fa xaala tam wax dina fa dina dina ilaa seerun dara njabar la ñëw soo ko jël na taxal ko jëlee fa jabaree de mu naa alquran jidu dara lu may am njabar dina fa dina dina ilaa awul basari dara waxi doomu aadama de soo buur na soo see xam na maa xar fa ko faqara faqar man yàlla danaa ko dugal ci safara te ñu tudde faqar wa maa adraaka an xamal la sax ma saxal li saxar ma la la xamal ba saxar yow yonent bi dara wala tasaru bay ci mu la woo xam ne dafay lakk wa muy sa diine muy yàq dara rek te su ko lakkee mu jeex mu dellu saxaat ba mel meloon rek waaw ñu dellu ko lakkati de noonu la dëkkee la waatum Noorela soxna mu il bësëri ci teru yaram de waaw boo amee sax ci jàmb rek yaramam daal di sumeeku de lépp waaw ala ñu nekk rek moom te sa sans rek loolu ñu naan te tuuti te am na fukki bëgg ni ak juróom-ñeent yoo xam ne ñoo gën a dëgër ci li yàlla bind. Abou Diar muy daan daal ne kaay safara si leen di tëkku fukk ak juróom rek laa am suñu koy waxtu. xanaa yéen presse ñëpp lu ngeen masax masax masax war a mën a xeex ak suñu ñaar ñu ne waaw mu a mën a ña rek fukk ak juróom-ñaar man kenn daal fukk ñaar juróom-ñaar wóor na ma leen mën yéen nag bëri leen ba teyel ma ñaar ña rek ah ñu ne ko ba mu fukk ñaar ñaar ñu ñaar ña daañu leen mën a mu ne bon ak kese du leen neex ngeen am bu leen dugal safara bu keneen safara ñoo leen mën buur ne wama jaal naa defunu asaaba naari wara bi safara ila malaayika naray malaayika di waxuma fukki nit ak juróom-ñeent di fukki malaaka ak juróom-ñeent laa waxuma nit malaaka laa buur la ngeen defe menn malaaka rek mbagam malaaka rek mën naa tas àddina yëpp yenn xaaju malaaka rek mën naa tas àddina yëpp kon nag fukki malaaka ak juróom-ñeent ana fu ngeen jëm ak ñooñu wama jaalna sa defu na sax eddatam lim seen illaa fitnatam la rek réeral li ne seen ñaane kafaroo rek nañu le te soo gisee lim boobu yàlla tudd ko sax xamoon na li ngay fari wax dana xam ne danañ wax ne boobu lim tuuti na waaw ba ñu réer ci lies tax dana ngir la xóon na dina ñaane ëpp ci kaaw ja xam ne den téere tey dana tax yow doolee gëm ndax tawreet ci bu ko nekk juróom ñaan la jàngatoon ne moom la safara am bu alquran yi wax ne dëppoo lu nekkoon ci tawreet nag ñoom danañ dolee gëm waaye daara sa dolee gëm dinañ ñaan amaloo gëm nit ñi maanaam gëm bu ko defee jullit ñi dolee gëm buñ xamee li nga doon dugg dikkee dëppoo naa la tey jëkkee waxoon te moom mos na jàng benn téere wala ya saaba ci kii la ci la ñaan otu ci taaba joxal benn moom nee naa koy gëm ñu ne duñ duñ duñ duñ duñ sikk ndax liñ boobu moom la téere jëkkee waxoon yaa ko waxee ak yéen a wax su ko moom ñu waaj nekk rek ñu xool leen mën na sikk mën na naa fekk wala kaas na naa koy weddi ña maa ko arada laaw gën na ma yàlla te xaaral ci réew masalan ci lépp de yéefari naa fekk yi nag ñoom laay wane fukki bëkk leen juróom-ñeent rek lañ ñu mën a te taali ka cam googu léegi ren ci xamalan lim boobu lu laaw léegi ren la yàlla ma ñu taaw ku mu soob wayar yi tamul jubal ma ñu taaw ku mu soob rek waaye aw maa yàlla amul amul gunóor garab bi te léegi borom saa billaahi wasare moom de waaye su fekkee dëgg la fukk ak juróom ñeneen te ñu ñooy njiit ya rek seef ya su si neen dafa am ay soldat yu ñu jeex yoo xam ne seen lim waxuma waaw seen ab lim xappu yàlla rek a xam seen ab lim seen doole xappu yàlla rek a xam lañu am ci doole banag Abu Jahl bu ca mën a xeex ak fukk ak waxoon wa maa yee déet moom saqar illa fikra ndareeg waar la lil basari ñeel doomu aadama rek faqar safara soosu yàlla tuddoon ak waar la ñeel képp kuy nit de kalla dëgg wal xamari géñe na weer ngéñe ngoo ci bisi ba ba mu suuxee maa ngi génn ci weer wi maa ngi génn ci guddi génn ci jëf yàlla ko jagoo moom sañ naa génn ci jëfam ndax ay kaafeefam la waaye mbindeef sañ la génn lu may ci yàlla su nit nag moom buy gëñ na gëñ ci yàlla rek wala mu bàyyi waxtu bi gëñu na ma suba yi daa ba mu leeree dinaa anaka moom faqar bii ma tuddoon léegi nag suba yi kenn ci musiba yu mag yi la rek su fekkee dëggee man yàlla gëñ naa ci weer weer guddi gi gëñ naa ci suba ba bët te faqar moomu ma tudd ci musiba yi gën a mag yi yàlla rek yàlla na ci yàlla musal nasiran bi mu di ko waat yéen dafa ne ñaan doomu mu di leen waat bi ma saa ñeel ko toog moom bu mu ci yéen an ya taqaddama bu mu jiitu woon jëm ca aljanna aw ya ta'akhara ike mu yéex bu safara de kulu nafsin bépp bakkan rahinatum luñ taale law bi maa kasabat ca law faagu bakkan bu nekk dañ ko fay jëfam ñoom ñëw na dem ba mel ni taye illa ashabal yamin lare waroon ndajoor ñoom way jiitu lañ jannatin way nekk lañ ci aljanna ya tasaaluna moom danañu laajal ci seen diggante ani mujrimina ca way bakkaar ña ñoom ñu ñaar jàmm ñoom ñu ci nañ ci mboolem ci yooyu ñu doon moo xeefal yi ñu mujj luy seen mbir lu nekk ba nga xamee ma ñooñ safara nag gis leen seen safara ña di laaj laajal ndokk ndokk noonu foofu rek la jote ne leen maasalatakum ana lu xarfe na mu ren di ji saqara moo yéen na ngeen sàggane ba dem safara waaw ñu ne lam nag mu nekk mu ne mu salli na ci way julli ñi ñu ne dañ daawut julli de daan na wala nag mu nekk mu ne mu di dee miskin miskin daawum sarax miskin de bokku naa ne ko manu naxuutu di xuus ci ñu baatin maal xaay dina ànd ak way xuus na bokku naa ne ko manu mu kaddi mu di weddi di yóbbu ci ñu jëlee sa fay ba yooyu yëpp daanañ ko def di weddi sëñ jël yàlla ne dekk amuñu daa amul asa asa na ba ci sa nu ajax yi mu dee loolu la ñuy doon liggéeyee ba dee di tere lan ka julli lan ka tabaxee ba noppi di wax ne dee amul def amul ci saa amul moo tax buur ne ba maa xam saa amul moo tax jëriñ ci leen te saa su saa fi yéen a ram mooy ramuñu la moo tax yónent bi leen malaayika yi saa yi ne danañ ramu ca penc pencam yàlla waaye ña gëmoon yàlla rek la ñuy ramu waaye ñi ñoom ramu mu daal ci ñoom de ba maa daw ana lool ñoom. an moo rek ni lañu doon dëgg am dëgg rek wala savoir lu tax ñu dëgg bañ a dëgg waale alxuraan yi daa ñoom daanaka ñoom umurun ay mbaam lañu mustam faratun ñu di way jaayeelu faral yooyu daw nañu min xaswaratin min xaswaratin ci gaynde de ñu doon ñoom mbaam yu jaayeelu yoo xam ne dañoo seen gaynde di ko daw buñu leen di waat buñu dégg yaa ñuy jàng alxuraan noonu lañ koy soxee parce que yéen it dana namoo kullum bi yéen ñëpp ñu mënum ci ñoom anu ka bu ñu rafet ko suuf suuf yéen a mun a traiter yéen ñu defar Abu Jahl dinañ ko am ne ñun duñ mën a gëm yàlla lu may ñu wàccee téere ci Muhammad kenn ci ñun ku nekk bu ñu yónnee téere ñun ay kilifa rek yàlla nañu bind ñoo bind leetar wax ma ne lii daa bëgg na bind wax ba nga seetlatoo wala abal ko suuree wala mu ma mu xëy rafet waaw ku nekk mu bind ko bu fekkee mooy yoonu Muhammad mu wax ne mooy mooy moo yoonu Muhammad yàlla nag kallaa def ku nekk ci ñoom ma yónnee ko leetar def naa def laa tànn moom laa yónnee sama leetar de bal tey laa xaafoon ak rek ñu laajte dafa laajte rek ñoom dañoo rek mu dem bu wala ma laajte rek kallaa dëgg ñu ne woon la sama saa su soxna mu gàttal woon waa doo ko commencé kuroon na waaye su leen ilaa yasaa laa nga rek soxna yàlla seen ak waatu woo moom al taqwa mooy xëy ci ragal yàlla wa ahlul maghfirati mooy xëyoon ñu mbay itam de xëyoon eh, na day jaam yi ragal ko di ko topp bañ ko mooy waaye moom itam xëyoon eh, mu baal leen de.